a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa fa yaquulu ta'aala fi suurati at-Taariq bismillahi rahmaani rahiim kon ngi suuratu taariq suñu boroom ne bismillahi mu ngi tàmbalee moom ci turu ki nga xam ne mooy allahu di boroom bi arrahmaani fees dell ak yërmande arrahimi yërmandeem law ñëpp da yaatu wassamaai wa taariq saar bi it makka la comme bi ko jiitu woon di suuratul buruj mu ne wassamaai maa ngi waat ci asamaan si nga xam ne wa taariq ak biddiw ba nga xamante ne nii moom buy génn mooy par guddi nga koy gis comme biddiw yi ni ñuy génne mooy nga ni luy fëgg waaw mooy ñëw rek génn waa an wama adraka suñu borom mel ni day leeral taariq boobu mooy lan mu ne wama adraka ma taariq ana kan moo la xamal walla sax dees na la xamal maa ana lan moo la xamal maa ana lan at taariq mooy biddiw boobale mel ni mooy at taariq boobu at najmu mooy biddiw ba nga xam ne ak saaqib day jekki rek fëll daal di génn noonu waaw in kullu nafsin leer naññ jekki rek génn an kullu nafsin mel ni boroom bi lan lay waat mu ne in kullu nafsin dëgg-dëgg li am ba des mooy bakkan bu ne lamma alayha buur yàlla defal na ko ay malaaka yoo xam ne ñoo koy wattu allahu akbar loolu lépp mooy ne ndax bu ñu bàyyi woon ak ginne yu kàccoor yi daanaka ci fitnaal ñu lañuy nekk waaye mooy am na ñu ñuy wattu de falyanzuril insaanu mimma xuliq waa nit ki nga xam ne mooy weddi boromam moom xanaa mënu la xool li nga xam ne ci lañu ko bindee xuliqa min ma'in daafiq moom kat ñu nga ko bindee ci ndox moo xam ne day jañu yaxruju day génn min bayni bi wat tara'ib di génn ca ndiggal ka nga xam ne mooy waajuram mu góor wat tara'ib ak ca dënnu ki nga xam ne yax yay nekk ca dënnu ndayam di wàcc mooy foofu noonu lay génne moom ndox moomu nga xam ne moom moo ko ci la ko borom bi sose innahu ala raj'ihi la qaadir mu ne innahu ki def lii mooy yow génn la ci ñàkk am indi la ci am bind la ci ndox moo xam ne day day day jañu est-ce que kooku moom defar mbir mooy génn mbir créer mbir est-ce que moo gën a jafe mu yàqu nga réparé waat ko nga réparé waat ko wala mu jógewaat fi nga defaraat ko ban moo ci gën a jafe mu ne kon nii xanaa du ñu xalaat innahu dëgg-dëgg ala yi moom borom bi ala raji'i ci delloo nit kooku bu deewee la qadirun aka koo capable taman ko yawma tubla sarair bala ñu koo gën a xam ñoom ñuy weddi nag mooy bés ba nga xam ne ci laay feeñal mbuut yi mooy yi nga xam ne moo yi nëbbu woon ci seen jëf yi waaye ci li lépp lu nëbbu woon keroog laa koy feeñal fama lahu ko quwwatin walla nasir bu keroogee nag ka doon weddi bés bii nag ah amul kàttan wala nasir wala kenn ku ko mën a dimbali ci mbugal mi ko nar a dal tey wasamai dati raje suñu boroom ne maa ngi waat ci asamaan si dati raje maa ngi waat ci asamaan si nga xam ne mooy indi taw bi taw bi di jóge ci asamaan si di wàcc wasamaa i mu ngi waat ci taw boobu nga xam ne mooy dem ak ñëw nga xam ne léeg-léeg ñu naan taw bi da ñëw na arrêté na ñëwaat na saison wu taw bi ah ñun dañu ngi ci nawet noor ak yooyu mooy muy ñëw ak a dem wal ardi maa ngi waat tamit ci suuf si nga xam ne dati sad nga xam ne bu taw bi wàccee ci kawam mooy day su day day ubbeeku gàncax yi di ci génnee ana lu tax borom bi ngay waat mu ne innahu dëgg-dëgg la qawlun fasl alxuraan jii de wax la joo xam ne day taqale diggante neen ak li nga xam ne mooy dëgg wa ma huwa bil hazl du ay caaxaan de du ay fokom ni ko yéeféer yi yaakaare innahum dëgg-dëgg ñoom ñoom yéeféer yi ak yi du nañu ngay teg ay pexe kaydan foo leen fekk rek ñu ngi teg ay pexe ngir mabb lislaam wa ak akiidu kayda borom bi nag moom darut ñoom bay toog di pexewanteeg ñoom kuy pexewante mooy xamoo li xew ëllëg a tax ngay tegi pexe mooy maa ngi leen di xaar wala ma jëflanteeg ñoom comme yin kuy teg pexe waaw fa mahilil kaafiriina mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala yow ki gëm yéeféer yi li ñuy def nii yépp bum la jaaxal fa ma xilil kaafiriina ndànkul yéeféer yi rek am na xilhum may leen tuuti rek roy dan léegi rek nga gis li ma leen doon wax ndax dina xewam déet kon saar boobu foofu la yem suñu boroom ne bismillahi irrahmani irrahim ci suuratul ala mu ne léegi ci turu boroom bi nga xam ne mooy allah moom lay tàmbale arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahimi te moom lay tàmbale jeexalee mu ne sabbih isma rabbikal ala mu ne sabbih isma rabbikal ala sabbaalal ci dib ko tàmbalee sabbaalal sa turu borom bi nga xam ne al ala moom kese moo kawe moo gën kawe lépp alladi moom mi nga xam ne xalaqa moo bind fa sawaa mu yemalee walladi moom mooy ki nga xamante ni qaddara moo natt moo ko natt fa hadaa jubale loo lële lu nekk fa nga war a jëm ak la baax ci yow suñu borom moo la ciy gindi alladi walladi ta moom moom di borom bi mooy axraja mooy ki génne almara caawam yi di pâturage yi fa ja'alahu ghutha nahwa fa ja'alahu ghutha nahwa boo jekkee nga gis nag ñax mi bu yàggee tawatul defatul dara naaj wi di ci tàppe da ngay gis mu mujj nekk lu wow kongo ah waa dema dema dem ba tàmbalee ñuul sa ko di zone dem di jóge ci zone dem bay waaj a ñuul sa nuqri'uka dëgg-dëgg dees na la jàngal yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala tansa ta doo fàtte illaa ma sha Allah ndere li nga xam ne moom la borom bi nam mu nga fàtte ko innahu dëgg-dëgg sa boroom ya'lamu mooy ki xam al li nga xam ne moo feeñ mooy li ngeen di gis ak li feeñ yépp wa ma yaxfa ak li nëbb moo ko xam àddina bi feeñ feeñ ak àddina bi nëbbu waaye jëf yi nëbbu ak jëf yi feeñ yépp suñu boroom moo ko xam wanu yassiruka lil yusra dëgg-dëgg dinañ la yombalal yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi dinañ la yombalal lil yusra lu yombuli muy sama yoon wii di yoonu lislaam kon nag fa dhakkir fàttalil in nafaati dhikra yow yow ki nga xam ne sa mission mooy fàttali muy yonent beeg ñi taxaw mooy boroom xam-xam yi nekk seen seen tànk yi topp seen tànk in nafaati dhikra ndax kat fàttali saa su nekk day jariñ mooy fa dhakkir in nafaati dhikra tekkiwul euh, fàttalil saa bu stak fàttali di jariñ déedéet mooy fa zakkir fàttalil in nafa'ati dhikra ndax fàttali saa su ne day jariñ sayadhakkaru mooy kañ lay jariñ nag mu ne kaay nag moo wax la ki muy jariñ sa sayadhakkaru man yakhsha dina fàttaleku jariñu ca fàttaleku ba mooy fàttaleku kan man ka nga xamante ne nii yakhsha moo ragal borom bi wa yatajannabuha al-ashqa waaye fàttali goog boo dina ko sori teg ko fole sànni ko rejeté ko ki nga xam ne al ashqa moo gën a texee di ci nit ñi wala mooy ki texee di mooy yéeféer bi alladi kooku nag comme que dafa texee di ba sànni waxu borom bi di alquran ne soxlawu ko alladi kon kooku mooy ki nga xam ne yasla dina dugg annaara safara al kubra ba gën a rëy ndax safara yi ñaari safara am muy safara bi nga xam ne jullit boo xam ne dafa faatu def lu tax mu war a dem safara borom bi baalu ko kenn rambu ko amul dara mooy borom bi dindi yi ko war a tax ba du fa dem yooyu yépp wu ko buy dem safara ko safara bi muy dem ak safara bi yéeféer bi dem bokkuñ moom yéeféer bi bi muy dem mooy annaara safara bi nga xam ne ay mooy bi gën rëy summa bu fa demee nag laa yamutu fiihaa du fa faatu de mu faatu di noppalu du ko am wala yaxyaa waaye du fa dund dund ko tax ñuy wax ndax dund goo xam ne ci mbugal nga dëkk lool daanaka du dund faqat dëgg-dëgg aflaha daal dinay texe man ka nga xamante ni nii tazakka mooy mu ngay jëf ay jëf ngir fóot boppam ci ay bàkkaara ki tilim tilim wa zakarasma rabbihi muy tudd turu boroomam fa salla muy julli allahu akbar tàmbalee julli bal li am ba des mooy yéen tu'thiruna al-hayata ad-dunya li ngeen préféré daal teg ci kaw privilégié ko mu nekk daal seen mbir mooy daal àddina ju jege ji te doyadi wal axiratu te dëgg-dëgg nag xam leen ne al-axira xayrun moo ko gën fuuf wa abqaata moo ko gën a des ta mooy sax inna hada nekk na ci nettali bii inna hada nekk na ci alquran ji ak lim leen fi a la fi suhufil ula nekkoon na ci téere yu njëkk ya suhufi téere Ibrahima sayyidina Ibrahim wa Musa ak sayyidina Musa